a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu ammaa ba'd fayaquulu al-imaamu hujjatul islaam abu zakariyaa an-nawawiyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi al al al arba'iin ba'da al mi'atayn. baabu fadli samaahati fil bay'i wash shiraa'i wal axdi wal ataa'i. wa xusnil qadaa'i wattaqaadi wa irjaahil mikyaali wal miizaan wannahyi ani tatfiif wa fadli inzaaril muusiri wal mu'siri wal wad'i anhu. Allah ñu ngi ci kitaabul jihaad nga ne waaw man bii paas dama ko fàttewoon sax yow kitaabul jihaad baabu fadlil ibaadati ak mamluuk yi baabu fadlil mamluuk waaw loolu ba lee la am ak euh, téere biñ nekk ah ak tamit al ihsaan ilal mamluuk fadlul ifq ñu ne la loolu lépp xeetu jihaad la <laughs> waaw nit ki nga xamante ne nii daa am ni mu seefe am pouvoir ci ñoom am lu bari ci ñoom waaw nga xam ne bakkan di wan ne maa seefe nit ak tamit na innal insana la yatra an ra'ahu istaghna nit dëkk-dëkk di ko gis mu beew jamono ñu ngi koy gis mu commencé woomal yooyu yëpp ay mbir la yooyu poussé ci mooy yàlla ki nga xam ne nag xeex na ak bakkanam ba teg ko ci lu yàlla bëgg ba kooku nga xam ne moo ko chef am ci moom lépp ku mel ni jàmm mu dox ak lañ moom li yàlla bëgg kooku daa mel ni ku nekk ci jihaad benn ngoo beneen ki nga xam ne tamit dañ koo seefe ba pare mu daal di matal ñaari àq àqu boroomam jaamu yàlla waaye àqal matal àqu ki ko moom kooku it gandum effort fil mujahada mu ngi ci waat mu ngi ci jihaad yaa ngi dégg kon jàppal léegi nag nga ne ma waaw léegi bi ñu génn nag al ibada fil ar ñu ne la fil harj ñu ne la déggoo woon waaw du waxoon nañ la fi nga xamante nii mooy euh, euh, euh, jamono jooju muy jamonoy njaxas jamonoy pëccëkoo daanaka xaw xam lu leer doo ko xam ndax waxkat yi ku nekk ay wax ku nekk jàpp na moo nekk ci dëgg waaw waaye lépp li nga xam ne moom la ñuy topp mooy alhawa bànneex waaw pare na ngir tuub ngir màggal seen bopp seen bakkan waa ka nga xamante ne nii moo xarek bakkan xeex ak bakkanam ba toppul kenn ci ñoom teg ko ci li yàlla bëgg kooku mu ngi ci jihaad yaa ngi moo tax yonent bi saa salaam yëkkati ko kooku darajaay ku hijra jóge makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman fekk si ko madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi nag gane ma waaw léegi ma ne la non bii nag bala ma ko wax fokk ñu xool euh, ni imam tuddee affaire yi ba pare <laughs> waaw foog nga xam nag bunt bi niñ ko tuddee ba pare allahu akbar allahu akbar waaw mu ne <laughs> baabu buntu fadli samaha mooy woyof neexa nekkal ah neexa hmm? eh. as-samahatu mooy woyof ah al-hanafiya as-samha fadlu de as-samahatu mooy woyof fil bay'i ci jaay wa shira ak jënd nga bañ a nekk un dur être il faut être souple woyof waaw ci jënd ak njaay wal axli booy jëlit wal ata ak booy joxe waaw waaw booy jël rafet jël rafet rafet joxe rafet joxe rafet jël rafetum jënd rafetum jaay wa husnul qadaa waaye rafet ni ngay faye waaw boo ñëwee di fay nga bañ a waaw man bu ko xamoon sax du ma la du ma lekk quoi alors que waa ji dara yéere joxante woon eh, bés ne ci ngay fay waa ji ñëw rappeler la bés boobee nga ñëw di ko fay di mer ah man moom bu ma xamoon sax waaw anam waaw yooyu ngi nangam oui saway yow xalaatoo alalam la jël jox la de te boobu ba léegi yaa ngi moom mu mayoon la dele ba heure bii deful lu dul fàttali te waroon nga am ker sa war a war a la am xel mu ñëw wax la ko ngay mer ah, ah, ah, ah waaw waaw waaw jëlal waaw amul sax jërëjëf amul yàlla na la yàlla fay amul xam nga ne kooku moom du wax yàlla la yàlla fay même bu koy wax sax gëmu ko waaw wat taqaadi waaye it rafet booy demee di laaj sax alal koo xamante ne nii da nga ko koo lebaloon <laughs> waaw waajoo xam ne da nga ko lebaloon sa alal rafet tamit na nga koy koy laajaate waaw ndax doo ñëw rek non yéen nag ñi ngeen mel quoi waaw non bu ñu leen aalee da ngeen a war a am xel quoi eh. delloo ma sama xaalis bi quoi non lu yëpp ñàkkum xel la eh. yokk al leen du ngeen du ngeen delloo quoi déet <laughs> teew xa <laughs> non loolu bu ko loolu rafetul waaw ñëwal laaj ko ci ndànk ci njekk moo tax mu ne wa husn taq wal wal qadaa wa taqaadi waaw waaw booy laaj na rafet buñ lay laaj yow itam na nga delloo delloo bu rafet waaye booy laajit na rafet wa irjaahil mikaal buntu bi day leeral ba léegi mooy mbir yi bu nekk kon xadis war na cee ñëw mooy nag ah sawaay ngay matal pesé yi de wal mi euh, mikyal wal mizan voilà léegi loolu y a une petite sew sew <laughs> entre alkaylu wal wazn ak al wazn alkaylu mooy loo xam ne dañ koy mesurer en volume dañ koy loolu volume la waaw moo tax lépp loo xam ne muddum koor la tudd yi ñuy génn ci weeru weeru koor gi buy jeex sadaqatul fitri loolee ci kaylu la de du wazn wazn mooy loo xam ne dañ koy ay poids la ay kilo alors que kaylu ay litre la <laughs> duñu benn de képp ku jàpp litres yi que ne ñooy kilo yi bu boobaa di nga juum waaw voilà parce que loolu moo tax nga jël comme pot yi nga xam ne naan lii potu muddum koor la bu ñuy natte ceeb bi mais yow yaa gin a tay ne bu ñu jëlee pot boobu imaginer damay jox exemple kese neew ma ne pot boobu moo noonu la moo tolloog euh, kii ah mu dum koor de potu jeeg bu jar say xam nga potu jeeg bu jar saway <laughs> kammaate jeeg bu jar <laughs> wala daal ah potu concentré tammaate concentré yi bu mag bi yi nga xam ne moom lañ doon teg ci buntu ndaaya ba daa di am bi <laughs> ci naan tey Eh, ñaan baatu eh, rakku sawaay <laughs> waaw <coughs> léegi yow leer na la boo ci jëlee ceeb ba mu fees nga sotti fenn def ci tàndarma ba mu fees nga sotti fenn def ci ay pat ba mu fees nga sotti fenn def ci coton ba mu fees wala leneen ah bale ba mu fees nga sotti fenn après boo jëlee yooyu ñeent yi ma wax nii nga jël leen nag peser xool seen poids seen poids du tolloo du tolloo <laughs> alors que ñun mu dum koor affaire la loolu mooy pot bi ñu tolloon affaire u la léegi nag dàqantewul ak bu nit ñëwee ba xam ne ceeb sàngam deux fois café bu compote bi def ba ba mu ko defee ci wàllu litre nag ko ñaata kilo la mu ne kon façon ceeb bu mel nii nangami kilo loolu mën naa nekk waaye li manu nekk mooy ñëw rek tëb ne ah mu dum koor mi ñuy joxe voilà tëb rek ne de de joxe ay ay ay kilo ne loolu la ñuy joxe ci lépp loolu moo mënul nekk kon wa irjahil mikial di matal li nga xam ne mooy li ñuy peser non li ñuy natt li ñuy natt wala al mikial mooy li ñuy natt al mizan mooy li ñuy peser voilà natt ak peser bokkuñ li ñuy natt ci ay litre la waaw li ñuy nag ci ay kilo kon nag matal la nga xam ne mooy sa sa mityaal waaw mooy yi ngay natt nga na mat booy jaay bu fi bu fi xomput di lekk ay gramu gaa de dóor bala moo kii rek yow yaa commerçant teg mbir yi bala moo bala moo kii rek nga yëkkati lekk ko quelques grammes marché bi yépp ku ñëw nga lekk ko quelques grammes ah imaam a ngi indi xadiis bi aaya bi ci kanam waaw kon loolu di matal say nat wal mizaan ak li ngay peser na kilo yi mat boo fi ne yow balaasu cinq kilo nga yor dëgg te poids yooyu muy teg ci benn balaas bi ngir xool li muy jaay kaani gi muy jaay poobar gi muy jaay netetu gi ndax yooyu mat na ndekete yoo li mu ne cinq kilos te ñu bind ci cinq waaye daa fell ci suuf ci suuf la fell loo xamante ne day tax affaire bi tollutul noonu bu ñëwee nag teg ngay gis nii ndax ci biti lépp da ngay gis ne baax na ñu ne la yaa ngi xool waaw ndeketee yoo sawaay c'est un tricheur c'est un fraudeur wal iyaadu billah kon wa irjahil mikyali wal mizan matal li nga xamante ne mooy seen natt yi ak seen pesées yi wan nax yi ak tere anit tasfif waaw ak taswif mooy lan borom dee ko leeral waylul lil mutaffifin te aaya bopp euh, limaam mu ngi koy indi ci biir ndax fii dina fi indi ay laaya waaw waylun kukku waylun toskare waylun pour mbugal muy bërbëri ca biir sawara ñeel na lil mutaffifin ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy euh, euh, naxaatekat yi waaw nga xamante ne nii ñoom lan mooy seen jikko alladina idha taalu ala an-nas yastawfun bu ñëwee di jënd si ci grossiste bi ci kii bi dañ naan ko na mat waaw eh cam liñ may jaay na waaye nag bu dee ñoom wayda kaaluhum bu dee cette fois ci ñoo nekk ca palaasu ñooñ nag ñëw nag di détailler di def jaay en détail di jaay nag aw wazanuhum wala di leen nattal aw wazanu wala ñu leen di peser yuxsiruna ñuy xomb di wàññi ca lañ leen di def ay gramme yoo xam ne moom la toje di ko sàcc ci ñoom allahu akbar ay trafiquants yu yées lañu dañuy trafiquer les pois et les mesures waaw ngir lan ngir am loo xamante ne moom la ñuy euh, euh, xob ci ku nekk wal iyaadu billah lool mooy ak tatfiir mooy jikkolo mooy képp koo xamante ne nii yow bu dee yow yaa bëgg ngay laaj ni mu gën a mate bu dee na ne nit ñi nga war a jox yow nga seet nu mu gën a yéese wala am loo téq ci ñoom loolu mooy ak tatfiir wal iyaadu billah ci côté Njaay nag mooy li la alquran wax waaw mooy loolu wal iyaadu billah wa fadli waaye buntu bii dama koo samp man imaamu Nawawi di ko tëje kitaabul jihaad rahimahullah wa fadli inzaaril muusir mooy di yéexe di xaare ki nga xam ne euh, mooy jote na loxoom jote na gannaawam wal mu'sir ak ki nga xam ne tamit daa mooy wa inzaaril muusiri wal mu'sir ki nga xamante ne nii euh, mooy non inzaaril muusir inzaaril muusiri amul wa waaw amul wa <laughs> amul wax parce que euh, lool loolu laa àndul sax parce que euh, version këyit bi ma yor moo ma induire en erreur mais bi ma ñëwee di ko firi nii laa xam ne lii doxul doxul ma vérifier électronique bi amul wax te loolu moo jëppook mbir mi voilà mooy wa bi amu ci mooy wa li inzaaril muusiril muusira <laughs> waaw kay in ki nga xam ne loxoom des na jot na gannaawam bu aalee koo xamante ne nii daf koo aaloon waaye ah ba fay jotee mu gis ne waa ji manula fay te loolu du loo xam ne lu mu créé la ah dëggu na waaw wax dëgg yàlla lam doon yaakaar jotu ci te yow yaa ko xam waaw nga xam ne loolu la mooy wa fadli inzari muusiri al mu'sira ki nga xam ne moom mbiram yomb na loxoom jot na gannaaw borom bi yaatal na ko moom muy xaar li nga xamante ne nii mooy al mu'sira ki nga xam ne mbir yi daa daa compliqué ci moom daa dëgër ci moom Allahu akbar waaw te lool dinañ ñëw bu boobaa laay yi nga xam ne ñooy wax loolee waaw Allahu akbar waaw ca suuratul baqara di leeral li nga xamante ne mooy doxalin gu rafet googu nga xamante ne Eh, nit ñi dañ koo war doxalante dañ koo war di doxalante quoi waaw waaw wa in kaana du usra ah fa nadiratun ila maysara bu dee ne ki nga lebaloon daa nekk ah jamono joo xam ne mbir yi dëgër na ci moom de manu la fay délai bi nga ko waxoon jot na waaye manul bul ko ne ma yokkal la ci délai bi nga yokkal ma ci fay ji ndax lool da ngay dugg riba nasiya waaw fa nazira borom bi ne waaye yéexe ko xaare ko waaye ilaa maysara ba kera muy yomb ci moom di daal di jàppan waaw waaye mu ne sax li gën loolu lépp wa fadli gëneelu ki nga xam ne muusir la al muusira waaye wal wadaan waaye sax may ko ko sax ne ko waa finalement gis nga ne waa ji manula fay nga ne ko euh, bor bi effacé naa ko sama diggante yow li wajhillahi tabaraka wa taala voilà teggil naa la bor bi te moom la ci teg wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum ta'lamun allah <laughs> waaw kon imaam gis ngeen yi lépp nekk une partie de jihad waaw waaw waaw du gisoon nañ keroog bi kii euh, di wax bi ñuy lim ñi nga xam ne yonent bi salaam dana ñoom dañuy am darajaay martyr bi ñuy gis li al imam al-Cheikh al-Éthiopie rahimahullah doon jële woyoon yi imaamul Suyuti yi defoon mooy taajir ba nga xam ne jaaykat bi nga xam ne dafa dëggu ca la muy jaay xam nga yooyu bokk na ci hadith yi ko doon wax <laughs> waaw tellement mooy du lu yokk ah parce que utum alal bakkan da cee xër bakkan da cee waaw rawatina kii nga xam ne Euh, moo tax an nahyu an at bul jaar ci les vilaines méthodes pour di am alal waaw bul di jël àqu nit ñi ngir di duufal sa bos bul xomp poche nit ñi ngir màggal sa poche déedéet léegi al imaamu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi indee lii nag mu dugg ci comme ni mu waxoon wa usaddiru abwaaba mu ne woon dinaa ubbee bunt yi min alqur'aan al-aziz bi ayatin karimat dinaa ubbee buntu yi ci lenn ci alqur'aan bu tedd bi ci ay aay yoo xam ne yu noobul lañ yu màgg lañ fii mu delluwaat ci noonu mu indi fi ay laaya mu ne qaala allahu taala wa ma taf'alu min xayrin fa inna allaha bihi alim voilà muy suuratul baqara aaya deux cent akbar mu ne qaala taala mu suñu borom bi nga xamante ne nii moo kawe te ak kawe jógawut ci géej na waaw tafaalu lépp loo xam ne jëf ngeen ko min xayrin ci yiw fa bihi alim borom bi ku ko xam la dara nëbbuwul ci moom waaw waaw amul dara lu nëbbu ci moom lépp la xam ci loolu loolu nag limaam benn côté aaya bi leen di sinon aaya bi daa commencé woon ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yas'aluunaka maazaa yunfiquuna qul maa anfaqtum min xayrin falil waalidayn falilwalidayni wal aqrabiina wal yataama wal masaakiini wabni sabiil wamaa taf'aluu min xayrin fa inna Allaha bihi aliim voilà mu pare mu pare te nag kutiba alaykumul qitaalu wa huwa kurhun lakum <laughs> yaa subhaanallah <laughs> mu ne naka yow yonente bi saa saam des nan la laaji dañu ngi lay laaj maza yunfiqun ana lan lees di dépensé waay xam nga am na foom dana woon ci kaw dana woon qulil af wax leen li des ah dees na la laaj lu ñuy dépensé waaye nee leen li des waaw ndax fii daa bare yasalunaka suuratul baqara bi yasalunaka yi yasalunaka yi mu ne yasalunaka des nañ la laaj maa la yunfiquna ana lan la ñuy dépenser qul waxal ne maa anfaqtum lépp lu ngeen dépenser min xayrin ci yiw na ngeen tàmbalee lii falil walidayni ñàkk leen ñim lenoon wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana mooy sa ñaari waajur wal aqrabina jege ñaale yi ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul tàmbaleel sa bopp topp ñi nga xam ne mooy mooy dundal leen yow la war wal aqrabina way jege ñaale yi wal yataama ak ñi nga xamante ne nii ñooy way jërim yi wal masaakiini ak ñi nga xam ne ñooy way ñàkk yi wabni sabil ak doomu yoon mu ne wama tafalu mooy voyageur bi wama tafalu te lépp lu ngeen jëf nag min xayrin ci yiw fa inna allaha bihi alim yëg leen ne borom bi ku ko xam la dara nëbbuwul ci moom voilà kon lëppaaleem ak lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy lu ngeen jëf ci yomba doxalin wu yomb doxalin wu baax ci wàllu jënd ak jaay waaye tamit booy jël al axd wal ata booy jël waaye booy joxe waaye rafet ni nga xamante ne booy fay booy fayeeku ak yooyu yëpp mooy loolu bu ci dara naan moo lii de xam naa benn action bu ndaw la déedéet action bu ndaw la ci sa bët waaye bu màgg la fa yàlla wa ma tafaalu min xayr loolu lépp boo ko defee mooy yiw la tudd borom bi denc na ko te xam na ko te du réer jamais jara jamais jamais jamais du ngeen ñëw mu ne leen bon loolu amatul déedéet kon nag loolu lu ama am solo la mu ne al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu tekki beneen mu ne wa qaala ta'ala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawee te yéegut ba léegi nee na mu ne wa wa yaa qawmi awfu al-mikyaala wal-miizaana bil-qisti wa laa tabxasu an-naasa ashyaa'ahum voilà loolu nga gisati mooy daa dagg côté bi nga xam ne moo ko ci soxal ci suuratu Seydina Huud alayhi asalaatu wassalaam waaw mooy aaya ca aaya quatre-vingt-cinq ba mu ne fekk bu doon nettali Seydina Huud alayhi salaatu wassalaam nga xam ne daa ñëwoon jamonoom <laughs> non Seydina kii la ñu tudd yaa kii la du Huud saaru Huud la waaye Seydina Shuayb la <laughs> voilà <laughs> Seydina Shuayb la alayhi salaatu wassalaam ndax dafa nekkoon doon dund ay nit ñoo xam ne ay commerçant lañu woon waaye ñu bari alal waaye tamit ñu kàccoore waaw seen barim alal loolu lépp ci kàccoor lañ ko teg waaw moom la doon wax ne ca kaw wa ila madyana axaahum shu'ayba qaala ya qawmi a'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu wala tanqusu almikyaala walmizaan inni araakum bi xayrin wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muhiit wa yaa qawmi awfu almikyaala walmizaana bilqist wala tabxasu nnaasa ashyaa'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidiin baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin wa maa ana alaykum bihafiiz ayoro wa ila madyana axaahum shuayba mu ne wa ila madyana te ca dëkk ba nga xam ne moom lañ doon wax madyan yónni woon naa fa axaahum seen mbokk ma shuayba di saydina wa mawlaana shuaybu rasulullah waaw alayhi salatu wassalam ba mu ñeelum ne qaala ya qawmi ibudullah mu ne leen hé yéen sama ñoñ yi ibudullah jaamu leen yàlla wéetal leen yàlla waaw la min ilahin ghayru yëg leen ne amu ngeen beneen yàlla bu ngeen war a jaamu ci dëgg ko dul moom amul ça sa pas waaye ginnaaw loolu seen relation seen borom léegi nag sa dig-dig léeg seen digganteeg seen mbokku jaam yi ndax fekk na leen ñu nekk di def lu xesaw te pataa te mu ne leen walaa tanqusul mikiyaal <laughs> waaw te leen di nag xomp di wàññi li nga xam ne mooy al mikyal wal mizan mooy yi ñuy peser yi ñuy natt ak yi ñuy peser yi ñu doon wax sànq bi ñuy commencer jarul ñu ciy taxawaat waaw seen litre yeeg yi ngeen di peser li ngeen seen kilo yi na matan waaw jaay ci saakub ceeb boo xam ne cinquante kilo nga ci bind ndekete yoo quarante sept kilo moo ci ne wala quarante neuf wal iyaazu billah bu ko defee ah. inni man araakum bi xayr mooy li ma leen bëggal te di leen ko séenal bëgg tax ma leen di woon yi mooy yiw kese la ci laa leen di woote ci laa leen jëme te ci laa leen jëme wa inni te man axaafu aleykum bu ngeen doxewul lii continuer li ngeen nekk ma gis ngeen koy def li may tiit di ko ragal ci seen kaw mooy azaba yawmin muhiit bésu mbugal moo xam ne bu ñëwee day teg ñëpp du bàyyi képp kenn ci yéen waaw bés la boo xam ne bu ñëwee taraayam day day day day day day day day muur ñëpp waaw wayaa qawmi e yéen samay ñoñ mu waxaat leen ko awful mikyala wal mizan xam nga fee da leen bu leen wàññi wala tanqusul mikyala wal mizan bu leen wàññi waaw balance yi bu leen wàññi nattukaay yi pesekaay yi waaye mu ne leen fii wayaa qawmi tegal leen ci ey sama aw awfu na ngeen matal al-mikyaal wal-miizaan waaw yi ngeen di peser yi ngeen di natte na ngeen ko matalan ah, bil qist bu nekk ci loo xam ne ci justice lay tegu ci loo xam ne day leer day nekk lu jub waaw bu kenn ndax kenn wala tabxasu naasa ashyaahum tabu leen wàññil nit ñi seen mbir yi ah seen marchandise yi nga leen di jaay wala nit ki àq bi mu am jënd mbir jaay ko li mu jënd bu ci wàññi dara namat wala ta'saw fil ardi mufsidin bu leen nekk ci kaw suuf di yàq yàq bu digg dayoo digg dayoo dayoo dayoo waaw waaw gis nga bu ngeen defee nag jubal baqiyatullahi xayrul lakum mais bénéfice bi ngay am boo doxalee li la yàlla wax bénéfice ba ngay am ñenn ñi jàpp ne lu tuuti la mais moo gën ci yéen waaw lu new te barkeel moo gën lu bari maa xalla ah <laughs> wa kafaa xayrun mimma kasura wa alha yeneen way saa saa du waxoon nañ gisoon nañ ko mais li néew te doy moo gën li nga xam ne daa bari fukk la waaye nit ñee naan noonu lu néew moom bénéfice bu néew fan bon sawaay man de sawaay bu ma ci mënee am cinquante pour cent de bénéfice waaw mais ci loo xam ne yow defete yow ci lu ñaaw lu jóge ci lu xaraam loolu baaxul am bénéfice su deux euros ci produit boo jaay bu nekk moo gën nga ciy am ah dix euros yoo xam ne ndekete yoo da ngay wuru jëkka naxaate baqiyatullahi xayrun lakum moo gën ci yéen in kuntum na ndeem nekk ngeen way ngëm yàlla wa ana alaykum bi xasiir waaw kon nag loolu mooy aaya yooyu moom leen di lëkkaaleem ak suñu bunt wi mooy li mu wax ne ah wa irjahil mikyaali wal mizan waaw mooy di matal peser waay yi ak nga xam ne nattuwaay yi peser yi ñuy peser wan na yaani tatfiif ak tere gu ñuy tere ngay wàññi ci yooyu te di ndax ni ñi mu neen aw fu na ngeen ko matal kon kon wayaa qawm awful mikyaala wal miizaana bil qist al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci li nga xam ne mooy beneen beneen i laaya mu wa qaala taala waylun lilmutaffifiin allaziina izaa ktaaluu ala nnaasi yastawfuun wa izaa kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uusuuna liyawmin aziim yawma yaqumu nnaasu li rabbil aalamiin wana al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu ngi ñu laay bu mujj mu ngi ko doon junj sànq mu ne borom bi nee na ca jaal benn suuratul mutaffifiin ci ñi nga xam ne ñooy trafiquants yi fraudeurs yi naxaatekat yi voilà <laughs> les naxaatekat waaw ay woy lee naxaatakat mu ne waylun kukk waylun xurumbugal waylun kukk waylun toskare waylun malheur lil mutaffifin ñeel na ña nga xamante ñooy mutaffifuuna yi mooy ñooy ñan alladina mooy ña nga xam ne taalu bu ñëwee di laaj ñu mesure ñu ñu nattal leen ñoom ñooy jënd comme li waxoon sànq moom fii mu ne commerçant la même bu commerçant sax waaw waaw moom bu dee moom moo soxla ci nit day exiger mbir mat di toppatoo mbir nag garaam yi mat sawaay eh jàlloo non yow affaire bi cam eh, le visiter non affaire bi non yow or may jaay nii c'est eh, affaire bi na mata ah yow sa poids bi sax est-ce eh, non nañ ko seetaat way waaw ah <laughs> eh yow yow banaana yi nga may pesel nii mais eh, yow non man ay carton yi dañu bari mais yow est carton yi mat nañ <laughs> alladina ñooy ñi nga xam ne ida taalu ala naas yastawfun buñ ñëwee di sàkku nit ñi ah, ñu pesel leen ah yastawfuna ñuy dig ñuy ñuy mu mat waaye wa ida kaaluhum bu dee fois-ci ñoom ñoo nekk ca place wu jàllo may pesé léegi ñëw nañ jënd lu bari ñëw ci seen boutique nag teg di ko defar vendre en détail en détail ginnaaw bañ en bañ demee jënd gros <laughs> en gros bu dee nag boobu ñoom la nag ñu commencé euh, jël bali meew yi <laughs> waaw baaralee yeeg façon meew yooyu di ko def nag ci ay mbuusu yoo xam ne ay ay ay fukk ak ci ñaar fukk la koy jaay gëmloo gaa yi ne mbuus mii nangam la ndekete yoo nu mu gina a ndawe la koy def ba pare takk ko takk boo xam ne mbuus mi day bal day day day kii day day day day balote day funki waaw nga foog ne ah mbuus mii baax na ndekete yoo dara moom jaaykatu mango bi taxaw ci buntu tali bee yem waaw wala orange wala banana. daal di jël mbir yi ah jël ay këyit yu bari daal di koy def ci bool bi tegal gaa yi mango yi boo gisee naan ah mango ji taaru na de meer te kawe na waa meer ñaara boos bu la ko sottilee muy ay juróom ñaari doomi mango teew foogoon nga ne mbir yi na fukk tellement ni mu duufale woon ndek ay carton lañ teg ci suuf ay këyit yoo xam ne yu ciment yi moom lañ def ci suuf wal iyaazu billah ñoo ñépp c'est des <laughs> ñoo ñëpp ñoom la alxuraan bi wax fii ñooy mutaffifuuna yi ñooy tojamaan yi ñooy trafiquant yi nga ne ma déet waaye yow maire bi nga naan tojamaan ma ne la après waaye yow man maa ko wax yàlla ko wax nga ne ma maire bi nga naan tojamaan ah mais bu tax yéen nag gëmloo waa ji ne place banaana la ko jaay ndekete ci suuf dajee def ay këyit yàllaa ko wax moo ne mutaffifu nga naan ma naan <laughs> waaye syndicat ko yàlla tudde fraudeur la yàlla tudde nga naan mala man naa ko tudde wa yow nit bu bëggee aadam ñu mu respectueux day respecter les règles ah boo génnee règles yi après ñu ne la génn nga règles ñu neen wax ko lu ñaaw ay waay <laughs> waay ma ne ku def loolu tojamaan nga <laughs> waaw yaa ngi ndax nit ñi naxaate kan nga woraate kan nga yooyu yëpp dañuy dugg tricheur nga trafiquant nga ah usurpateur nga waaw trahir mu man nga wala trahir man nga waaw kon waylun lil mutaffifin ñooy ñan alladhina idha taalu ala an-nas istawfun wa idha kaaluhum bu dee nag ñoom ñooy nattaka defar gaa yi aw wazanuhum wala ñu leen di peser nag yuxsiruna ñu am lees ciy xomp lees ciy trafiqué yëf yi du mat mukk waaw un gramme un gramme deux grammes yi ñuy sàcc nga xam ne c'est insignifiant ñu naan moo lool garaawul bañ a garaaw waaw wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim ah yéena jàpp ne lu ndaw la de waaye fa yàlla aka màgg te garaaw waaw mu ne borom bi nag ginnaaw bi mu euh, jamee baaraam lii jam lu mel nii bon ci bon gi nga xam ne moom la bon te bu leen ko def waaw nga xam ne mooy mu léegi nag mu ne alaa yazunnu mooy kiy def lii xanaa xanaa kii alaa yazunnu xanaa moom du du du du jàppul xanaa gëmul xanaa yaakaaru xanaa gëmul ulaa'ika gaa yooyee di def lii joxoñ leen joxoñ bu sori ndax jikko yu bon ya ñu newe ak joxalin bon di ndax nit ñi ci seen jëndu seen njaay mi ñu waa ñoom xanaa ñoom yàppuñu woon te gëmuñu ne annahum mab'uthun gëmuñu ne que ne ñoom dinañ leen dekkil bés borom leen laaj leen ci li nga xam ne moom la ñu def noonu ah des nañ leen dekkil iran ban bés li yawmin azim bés bu ko yàlla tudde waaw moo tax moo tahsabunahu ayyinan wa hayyinan wa huwa 'inda allahi 'azim ngeen jàpp lu tuuti lu mag fa yàlla ba moo tax kañ la ko régler yawmun 'azim waaw li yawmin 'azim bés bés ngir bés bu mag fa lay euh, régler yooyee moo tax naxaate manu la nekku métier manu la nekku amukaayu ah waaw ouvrier boo xamante ne c'est un trahirman en chef nga bëgg ci passé noonu sa métier yow dara doo ko am dara du barkeel waa kooku xalaa yazunnu alaa yazunnu waa ji xanaa gëmul te xamul këne ñoom annahum gaayooyee mab'uthuna def nañ leen dekkil li yawmin azim ngir faye ngir ngir ngir daal leen saytu ngir bés bu màgg boobee mooy ban bés yawma bés ba nga xam ne yaqumu naasu te la nit ñuy taxaw leen borom bi taxawloo li rabbil alamin ngir borom bi nga xam ne mooy borom mbindeef yi muy yawmal ma ha ay sama rhumatisme beeg sama ndigli nangam ak nangam. sama ndiggali nangam ak nangam du man a supporter te ngeen ma utal chaise amu fa taxaw par force ñëppay taxaw yawmal qiyaamati yawma yaqumu naasu li rabbil alamin bés bi nga xam ne nit ñi dañuy taxaw amul tooma non xam nga xam nga àddina bi léegi nga nga dem fenn sax affaire yi taxaw bi metti nga nga xool foo toog quoi foofu nag amul nga xool foo tooga waaw ba pare ñu wàcc jant bi <laughs> wóor na yàlla loo fa andiwul woon lu baax di ko rëccu keroog waaw alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uusuuna li yawmin 'aziim yawma yaquumu an-naasu li rabbil 'aalamiin Allah <laughs> waaw kon nag aaya yii la indi muy suuratul mutaffifiin ca njaal benn ba aaya un ba six Allah léegi lëkkaaleem ak suñu buntu bi leer na waaw ma ne wan nahyi an tatfif waaw tere gi ñuy tere tatfif gi yàlla ma ne lii subhaanahu wa moom la aywa waaw loolu la waaw am na nag euh, laaya boo xam ne waxoon nañ ko sànq imam bu ko andi woon da doon mati muy aayab suuratul baqara bi waaw wa in kaana du usra fa nadiratun ila maysara wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum ta'lamun voilà waaw ba pare borom bi teg ci wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mu am lëkkaloo bi muy tere tasfiif mooy képp ko gëm yawmal qiyaam dëgg dëgg du def lii du am jikko ji waaye bu ko gëmul dëgg dëgg dëgg moom mën na am jikko yi waaw waaw c'est pas que gëmul yowmal qiyam ku ne forcément da nga am jikko yi am na yow may atte lañ gëmul dara mais plus au plus jamais amul dara lu leen di pousser nga séq ak ñoom dara ñu lay trahir wala ñu lay nax déedéet parce que ñooñu fitratallahi allati fatara an-nas alayha ñoom dañ cee dese dara waaw na yàlla tëgge doomu aadamay teg leen ci ay ñu nekk ñoo xam ne pare di nangu leer loolu seen loolu daa effacé kul complètement ci ñoom même bu dee ate la am na lu des ci moom waaw waaye yéemu naa ku ne moom jullit la waaw fii lay taxaw di julli mën naa dem sax Makka ñu naan ko ajaratu wala wala alaaji waaye mooy le blague le plus grand trahirman en chef naxaate kat kese ñu naan homme affaire lay lijjanti naxaate kese ci la ci la ci la tedde alalam jeeg même makkaam jo sax naxaate na alalu naxaateem jooju nga xam ne naxaate képp ci la ko amee wal iyaazu billah kooku boo seetloo gaa yooyu gëmuñu gëmuñu yowmal qiyam waaw moo taxit boo leen seetloo gëm gu te loolu moom ñàkk koo gëm a ay jàpp ne foofu lépp lu ñu fa wax lu metti moom moom moom moom moom moom ko parce que ba mu bokkee ci sëriñ diw wala ba ba ba mu nekkee diw kooku nga yaakaar ne gëmug yawmal qiyaamam baax na baaxul moo tax bu ci nekk borom bi fële alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uusuun li yawmin 'aziim ndax ñiy def lii di nax nit ñi xanaa ñoom gëmuñu ne des nañ leen dekk ngir bés boobule fii ginnaaw bi mu ne wa in kaana dhu usra bu dee ne ka nga xam ne moo la amal moom nga ameel waaw fekk mu doon wax ci riba ji gars yi nga xam nañ naan o affaire boobu bu ñu ko bàyyee mbiri dox xam nga am na jullit ñoo xam ne àgg nañ ci ci feebar ku kiti kay naa ku kannasu waaw ak xaw ma loolu fu ñu ko jële ci kufaar yi këne bépp économie boo xam ne amul riba du dox waaw waaw naan riba googu sax mooy wane ne affaire yi mu ngi dox wala yaa du yéen bàyyi kacc yaa ayyuhal laziina aamanu ittaqullaaha wa zaruu maa baqiya minar ribaa in kuntum mu'miniin fa in lam taf'aluu fa'zanuu biharbin minallaahi wa rasuulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tuzlamun wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maysara wa tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun wattaquu yawman turja'uuna fiihi ilaa Allahi summa tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yuzlamuun waaw mu ne wa in kaana wa in kaana duu wa in kaana duu usra mu ne yaa ayyuhal laziina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla waaw ittaqullaha teet leen seen borom ittaqullah teet leen seen borom bay doxal ay digalam tey sori ay tere wadaru te na ngeen bàyyi de na ngeen délaissé waaw maa la nga xamante ne ni baqiya min ar-riba mooy riba yëpp waxu la waa riba daa lu ci baax léegi leen déedéet mooy baleen riba in kuntum mu'minin nem mekk ay way ngëm dëgg dëgg ngëm yàlla fa in lam coy bu ngeen deful lii ma leen wax artoo leen ko fa'zanu kon nag préparer leen bi harbin ci li nga xamante ne nii mooy ab guerre waaw préparer leen ab guerre minallahi boo xam ne bu tukkee ci yàlla mooy yàlla déclarer la leen guerre wa rasuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wal iyaadu billah wa in tubtum bu ngeen tuubee nag génn ci falakum ru'usu amwaalikum yéena moom seen seen seen seen seen capital yow bu dee ne da lebaloon nit ci riba ko ne woon sawaay man nag boo ma la lebalee cinquante sawaay boo may fay cinquante cinq euros nga may fay ah waaw wala bon da may fay bés bi man waa ji bon ba ma waree fay comme que manu dama ne ko woon euh, aziduka fil ajali wa wa wa tazid nii wa ah, tazidu nii ah, euh, euh, fil fil fil samania ah. mooy dama lay yokkal délai bi comme que le cinq la ñu waxoon le cinq jot na mënoo fay léegi c'est ok dama la koy yokkalaat ba beneen le cinq mais nag danga ci yokk dix pour cent waaw léegi yow defoon nga lool mais xamoo woon laa yi ñu wax la ko bu boobaa nooy def wa loolu mooy fa in tubtum de bu ngeen tuubee lan mooy xew falakum ru'uusu amwaalikum mënoo continuer naan ah non mais xam naa nañ bàyyi bu bii jàll après mag doy de déedéet <laughs> non yooyu noonu nga naan waa ji bon affaire bi nag demeetul noonu cinquante euros laa la fayoon bon man loolu xaw ma ko woon bon cinquante ngay fay <laughs> waaw wayin tubtum falakum ñeel na leen ru'usu amwaalikum seen capital mooy la ngeen defoon la nga xam ne moom nga investiroon moom nga joxoon waa ji loolu la lay delloo waaw loolu mais manoo ne lii daa defoon léegi foog ngeen indil ma lépp loolu ci loo xamante ne nii yu mel nii la waaw bu ko defee nag bu ngeen defee loolu laa tazlimuuna du ngeen tooñ kenn wala moom te kenn du leen tooñ waaw parce que système riba moom mooy moo tax pauvres yi dañuy mere riches yi moo tax gisoo monde occidental nit ki yëpp ñi ci gaa yi gën a bañ mooy banquiers yi <laughs> gaa yi ñu ngi gën a bañ ñooy banquiers yi même gaa yi nga xam dañu nekk parce que dañu nekk système bi gaa yi da ngay ñëw indi sa projet jàpp ne voilà nii ke teg teg teg teg teg ba kii ñu ne la ñu gëmloo ne la dinañ la financer dem ba ci biir boof ne la boor daal di kase say say faux espoir yi nga amoon parce que du espoir yu baax parce que li nga bëggoon baaxul <laughs> gars yi dañuy mer pourtant nous avaient fait croire nangam ak nangam waaw képp ku jëm ci xeetu yooyu ay ay banquiers yooyu ah surtout gars yooyu nga xam ne ñooy lebalaate côté finance ji yor noonu waaw ak yu mel noonu nga xam ne gars xam nañ ne sii waaw gars yi bu ñuy leb day neex waaye bu fay gi jotee. ñu xam ne duñ ko man ba pare yàlla tere bu intérêt yi yëkkati ko entre temps mooy waa ji day dund ci day day day day day dund ngir fay bor yoo xam ne du ko fay te en même temps am na yu maragol a fay ñu koy lorñeloo di ko proposer yeneen yoo xamante ne naan ko produit yi tamit yu baax la ah comme que sa salaire baax na am na ay salaire u quatre mille euros deux mille cinq cent gars yi nag ñu mel noonu lañu soxla waaw waaw teg nga gaz sa sa kër gi voilà sa oto beeg sa nangam ñu lay xoy te yow bi nga njëkk a yor mën a koo koo fay ñu ngi lay joxaat leneen après waa ji bu demee nag ba affaire yëpp muur ko day mere day mere banquier bi quoi waaw <laughs> alors que bu doxaloon normal rek laa tazlimuna du ngeen tooñ wala tuzlamuna te kenn du leen tooñ voilà waaw du ngeen tooñ te duñ leen tooñ waaw laa darara wala dirar duñ la doo tooñ waaye deesoo doo doo tooñ te deesut la tooñ kon nag al imaamu fii la fii la yem ci laaya yi bon ba ñoo ko ci yokku ne boobu gisoon nañ ne c'était très approprié mu indiwaale ko fii léegi bii di ñëw nag ñu war a dugg nag ci laaya yi wax nañ la lii mooy dernier chapitre ci li nga xam ne mooy suñu bunt bi mu indi ay léegi moo xadiis yi euh,